A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu <clears throat> wassalaamu alaa rasuulillaah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu ammaa ba'du fa yaquulu ash-shaykhu abul mahaamidi ash-shaykhu <clears throat> Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fil baab asaalis fil adabi wal fadaa'il fii faslun fi shukr wa suuratul awaani wal imraani anil fatal xujjata tughniyaani kon ba léegi sëriñ bi radiyallahu anhu ñuy wax ci ngëneelu saaru alqur'aan yi lenn ci saaru alqur'aan yi ginnaaw biñ ko tàmbalee biy weesu mu ne wa suuratul awaani muy moom lañ naan al awaan bokk ci turam yi ak suuratu aali imraan ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaatu wassalaam moom nag bokk na ci ay njariñam anil fata wëllif cam sa alxujjata lay ëllëg ca kanamu boroomam ñu naan ko lu taxoon nga def lii muy war a joxe lay moom suuratu baqara ak suuratu ali imran dañ koy fegal loolu tuxniyaan yi dañ ko koy fegal ba sox du soxla loolu ñoom ñooy taxaw plaideel bu doon mën nañ ko waxe noon avocat taxaw ne seen boroom kii moom man maa koy plaideel tey te alquran xam nga ne kalaamu rabbil alamin bu dee moo taxaw soppale ku ne man maay plaider kii maa koy maa koy layal tey xam nga ne kooku rëcc na te mucc na waaw loolu ak sëriñ bi wax nii xadiis la boo xam ne al imaamu muslim ibn al hajjaj ak sëriñam al imaam ahmad ak al imaam at-tirmidhi rahmatullah alayhi ñoo ko solo jële ko ci an-nawaas ibn sam'aan radiyallahu taala anhu alkilaabiyu al ansaariyu alshaamiyu radiyallahu anhu taalibi la woon ci yonente bi aleyhi salaatu wasalaam mu jële ci yonente bi aleyhi salaatu wasalaam <coughs> mu ne yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ne alquraan day dikk wa ahluhu alladina ya'maluuna bihi fi dunya taqdumuhu suuratu albaqara wa alu imran nee na alquraan day ñëw ak ña nga xamante ne ñooy way alquraan ña nga xam ne dañ ko doon jëfe ci nekk seen kanam nag alquran buy ñëw la nekk ca seen kanam jiitu alquran te bokk ci alquran mooy ñaari saar yi suuratul baqara ak ali imran alayhi alayhim salaatu wassalaam sayyidina an mu ne yonent bi alei saatu saddal ñu ci ñetti misaal yoo xam ne duma leen fàtte mu ne tatiyaani ka annahuma gayaayataani wa baynahuma sharqun benn bi mu ne ñoom ñaari dañuy ñëw ñaari saar yooy nekk ci kanam jiitu waaw ñu ngi mel ni ñu nekk ay ay niir ñaari niir yoo xam ne ñooy keral jaam yooyu le waa alquran bés boobu nga xam ne day tàng lool waaw yawmal qiyaam waaw wa baynahuma te nekk na seen diggante ñaari saar yi sharqun ak leer goo xam ne mooy jolli foofu la di leer waaw boobu benn misaal la mu ne yonent ma lay saar saam ne dañuy ñëw aw ka annahuma ghamamatan sawdawan waaw mu ne beneen misaal bi dañuy ñëw mel ni ñaari niir yoo xam ne yu lëndëm këris tellement dañuy fees del ngir aar nit ki ak tàngooru keroog ña nga xam ne ñooy waay alquran mu ne beneen bi beneen misaal bi aw ka annahuma dhullatun min tayrin sawaaf tujaadilaani an saahibihima waaw ñu mel ni ab niir ab saxaaba ab nuage boo xamante ne nii min tayrin mel ni ay picc sawaaf yu tallal seen laaf ngir aar ña nga xam ne ñooy waa alquran ña doon jàng saarurat ci suuraat yooyu tujaadi laani ñoom ñooy daggi an saahibihima ña an saahibihima ña nga xam ne ñooy jàngkatu alquran yi ñaari saar yi rawatina suuratul baqara suuratu ali imran bu keroogee ñoom ñooy res ñoom ñoo leen di daggeel waaw ne ñoo leen di plaider ñooy nekk seen avocat te yéen toog leen ngeen man suuratul baqara suuratu ali imran maa la koy fajal moo tax ci euh, euh, version bu imaam muslim bi foofu la dane foofu nga xamante ne sayyidina an-nu'man dane foofu la mu ne bi mu koy jeexal tuhaajaani an saahibihima dañuy ñëw di layal ñi nga xam ne ñooy ña nga xam ne ñooy waa ñaari saar yoo yële te dëkke woon ko di ko jàng kon loolu la sëriñ bi wax nii ne boo jàngee suuratul awaani wal imraani anil fata wëllif cam sa al xujjata ay lay ëllëg kenn yow soxla woo di dem di plaider sa bopp yow mi nga xam ne yaa dappetoo su di jàng suuratul ale euh, baqara ak imraan kon loolu du leer na am leerul nga waaw leer na alhamdulillah ñu ne kon ñu déglu sëriñ bi mu continuer ñu ne waa uskay insha allahu taala mu ne wa in qaraatum surata alawaani fi lbayti xawfa aljinni walshaytaani falbaytu laa yadxuluhu lshaytaanu thalathata al ayaami ya mu ne wa in qaraatum ndeem jàng ngeen surata alawaani muy suratul baqara fil bayti ca kër ga mooy sa néeg wala sa kër nga jàng fa suuratul baqara xaw fa jinni te ba nga koy jàng ngir aarlu la ngir loo aarloo ndax dangay ragal jinne yu bon yeeg shayta wa shaytaan ak shaytaan yu yées yi di dugg sa kër ak di la yàqal indi fay jax-jaxal ak tas sa kër waaw mooy da jàng saar bii di suuratul baqara ngir mu aarlal la sa kër yaa mu ne fal baytu xamal ne kër goo gëli nga ko jàng laa yadxuluhu shaytaanu c'est fini ba nga ko jàngee shaytaane kuttu su na waaw kuttu su na kuttu su na mënuñ ci dara shaytaane sooy naa la mu bëggoon fii du ko am du am mabit de du am fu mu fanaan waaw jeex na c'est fini waaw du fa dugg salaasata waxuma la ay ayyaam moom protection ñetti fan la lay duural moom yoo xam ne seytaane du traverser sa kër du fa jaar ñetti fan yaa ixwaanu yéen samay mbokk lii sëriñ bi wax radiyallahu anhu ki ko soloo mooy al imam at-Tirmidhi yu ak al imam ad-Daarimi rahmatullahi alayhima jële ko ci an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma ndax Bashir ibn Sa'd kaana min sahabati rasulillah voilà baayam sahaaba la woon moom an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu bokkoon ci tuut tànk bokk ci njëkk a gane àddina Medinatul Munawwara ah mooy waa ci waa Medina mooy ko fa njëkk a juddu ah bi yonent bi saa saam gàddaayee ci waa muhaajiruuna Seydina Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ñu jële ko ci moom mu ne jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne inna allah yonent bi alayhi salaatu ne borom bi de kataba bind na kitaaban ab téere qabla an yaxlu an yaxluqa as-samaawaati wal ard bi alfi bind na ab téere laata muy bind asamaan yeeg suuf yi ci ñaari junni ay at waaw alfu mooy junni di alfay ñaari junni deux mille avant boo xam ne ca téere ba lan la ci def anzala minhu aayatayni wàcce na ci ñaari laay yoo xam ne xatama bihima ci la xatmo suuratal baqara ci la tëje suuratul baqara wala yuqra'an fii daarin gis nga ñaari laaya yooyee mooy jeexitalu suuratul baqara kenn du ko jàng ci kër salaasa layaalin ñetti guddi fa yaqra fa yaqrabuha shaytaan shaytaana di ko jege lu am shaytaana du fa jege si c'est fini shaytaana du mën a jege foofu waaw moom du fa jege mu ngi noonu moom la sëriñ bi di way noo nee moom ñetti fan moom boo ko jàngee moom mooy yow am nga protection de toute façon waa ji moom iblis mu bon mi mënu faa dugg kon affaire bangoog moo tax ci beneen euh, euh, bi nga xam ne bu Seydina Abu Mas'ud al al al badri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu boobu li nga xam ne al imaam wa Tirmidhi mu ngi sax ci Sahih wa al imaam al Bukhari rahmatullahi alayhi ah mooy mu ne képp ku jàng ñaari laay ci suuratul baqara kafata doy nañ ko yow ci protection bi lépp mooy aar nañ la tamoo mu ngi ci Sahih voilà kon affaire baa ngi noonu léegi nag sëriñ bi di continuer radiyallahu anhu mu ne wa kullu man fi laylatin qad jamaahuma qiraatan likay yantafi'a fa innahu yaktubuhu arrahmanu min qanitil wara fala yuhaanu mu ne wa kullu man képp koo xam ne fii laylatin ci guddi qad jamaa dajale na huma ñaari saar yee di suuratul baqara ak suuratu ali imran jagaleen huma qiraatan jàng leen te la tax mu koy jàng li kay yantafi'a ngir mu jariñu la fa innahu waaja ko jàng na xam ne yaktubu rahmaanu borom bi dina ko bind moom boole ko waajoo jële ko jàng ci ñan la koy boole min xaanitir waraa ci ñi nga xam ne way jaamu yàlla yi mbindeef yi mooy mbindeef yi ñi ci daq jaamu yàlla toppkatu yàlla yi toroxkatu yi nga xam ne dañuy torox lu ngir seen borom falaa yuhaanu kon nag lii ma leen wax ah bu leen ko sàggane bu ko kenn sàggane waaw mu ne wa man qara al-Imrana yawma al-jumu'a salat malaa'ikatu ilahi al-khasha'a alayhi min waqti al-qira'ati ila maji'i laylatin ala ma nuqila mu ne wa man qara képp koo xam ne jàng nga al-Imrana suratu al-Imran yawma al-jumu'a mooy bésub aljuma sallat dina julli malaa'ikatul yi malaakaay borom bi tabaaraka wa taala mi kenn ki ñu war a jaamu moom dong alxashan yi nga xam ne ñoo toroxlu ngir seen borom alayhi ci moom la ñuy julli. min waqtil qiraa waxtu wam tàmbalee di jàng ilaa maji i layla dana nga xam ne ci la guddik àjjuma ga bu ca la guddi ga di ñëw guddi bés bi ci tegu alaa maa nuqiraa ci li nga xam ne moom lees toxal